yuj'alu lahu bi kulli suratin sawwaraha nafsun tu'adhibuhu mooy bakkan boobee la mu defar la ñu koy utal euh, ruux utal ko bakkan muy mbugal waa ji ko defaroo fii jahannama ci biir jahannama fa in kunta la budda fa'ilan faj'ali shajar wa ma la nafsa lahu et noonu la ko imaam Ahmad indi kanta imaamu Muslim comme que moom moo ne moom qara'tu ala Nasr ibn Ali al-Jahdami mooy da doon jàng ard ci gaaral ci sëriñam bi ca suuf bi mu ne Ibn Abbas loolu wax mu ne bi mu jàngee imaam Muslim nee na ba pare fa aqarra bihi Nasr ibn Ali loolu mooy ar Nasr ibn Ali bi sama sëriñ bi ma jàngee lii ci kanamam hadis bi mu ne ma ko dégg ki nga xam ne mooy sëriñam bi ne Abdul A'la ibn Abdul A'la ba ni nga xam ne noonu lay ñëwee Nasr ibn Ali na Nasr ibn Ali kii Abdul A'la ibn Abdul A'la <laughs> voilà kon lii tamit leneen luñ ci jàngee. mooy euh, gis nga euh, sëriñ bi tamit bu gisee ne euh, ubbee na taalibe bi loo xamante ne ah affaire bi waa ji de jële ni ci loo xam ne af coup de marché lañ ko mën a tudde mu ngi mel ni ku ñu kaaw affaire bi da koo jële kaw te mbir mi yëpp ci la basé woon ci yu bari ci dundam mooy waru la tax nag sëriñ bi ne léegi day changé ñàngale mi nag <laughs> déet defaraat li yonent saa saa jàngale borom bi wàcce ko mu leer nga bëgg koo soppi ba moom mu dëppook li muy def déedéet jaam moo war a boppam fexe dëppook ak tey mais pas daal lu du ci benn saas dégg mooy ak tëb diine ma anzala allahu tabaaraka wa taala wa rasuluhu sallallahu loolu jaam bu nekk moo war a fexe bi ci conformé wu même bu doon sori nga ko yaay fexe xool nooy def ba dëppaale say mbir sa lépp ak njàngaleem yàlla tabaaraka wa taala ak njàngaleem yonent bi sallallahu alayhi wa mais pas le contraire du njàngaleem yàlla tabaaraka wa taala ak ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam jël di ko nooyal di ko lem ko nit si ngom di ko tawi di ko lem ba mu neex ak li gaa bëgg te loolu jamono léegi dafa bari ñoo xam ne ay sànku ñu ma sànku lañ waaw ñenn ñi xamuñu ñu jàpp ne voilà mooy mooy de rek ñu ne c'est la religion moo war a de réformer wu il faut réformer l'islam wala kan la réformer l'islam c'est qui nous yàlla mi bind lépp teg ne jaamu leen ma lii ñu ne ko bon non jamono daa dox léegi yow loolu nga ne ñu jaamu loo yow yàlla yow loolu ngay soppi. ngir mu ànd ak suñu bakkan yi ñun mais c'est comme ah nga képp ku wax loolu loolu nga wax ah. yàlla li nga ñu digal yow loo ngay seetaat parce que ñun àddina daa dox comme si daan ko yàlla yow sa sariya bi doxul dara wala ñu la gis nga gis nga keesu loo nga xam ne nit ki bu dee moo conscient xam loolu gis nga loolu kàddu kéefir gi mu doon mën a génn nit ci l'islam ci saa see ko gëmee moom da koy génne. waaw mooy yàlla yow li nga def daa arrière waaw wala yaasu billah dangaa war a dox ànd ak jamono wala yaasu billah ma ne waaw waa bu dee ku xam la bu xam ji loolu la yenoo te moo ko tey ko day génn ci diine ci waaw moo tax ñi ngay dégg bu dee neex tubaab yeeg neex ay mbooloo sàngama tax sawaay da ngay xar wala la gis nga fii loo fi nekk nekk bis man naa ñëw ñu di ma ne leen dee sax bi gën a foor wala gis nga ña la doon pousser ci loolu ñooy mujj sànni la comme poil bu ko defee ñoom gërëm loo leen doo ko am te am nga sa sànjum borom bu yàgg waaw kenn du sàkku ah ngërëmu jaam ba ciy am sànjum yàlla di ko jaare ci sànjum yàlla déedéet jaruñu ko waaw la ta'ata li maxluuq fi ma'siyati al kenn du topp koo xam ne dañ koo bind ni yow bay mooy yàlla bii la bind bind ko moom digal leen yéen moom mu bañ ne ko def yow mu lay pousser Abdullah ngir nga def ni moom waaw ñenn ñi xamuñu ñenn ñi bu dee koo xam la wax naa li lay dal yow conscient ci li xam lépp nga maa nga ne sax nga naan non attay sariya yi dañ ko war a réformer dañ ko war a seetaat dañ ko war a defaraat yow moom bu dee ko xam nga xam nga fi nga jëm bu dee ko xamul dañ lay xamal ne la yow est-ce que xam nga gravité wu li nga wax waaw leeral ko léegi bu xamee loolu la siisu moo ku njëkk kay bokk àtte waaw mooy yàlla yi àtte yi yàlla yi àtte yàlla yi dafa désuet dafa dafa sàppi dafa arriéré léegi ñun façon bi nga xam ne moom lañu suñu baay tubaab yeeg wala ñun ñi nga xam ne léegi nàmp nañ ba fer moom lañu ñu xalaatal suñu bopp looloo baax kanta yàlla alxuraanam jiidu dara même boo ko waxewul moom loolu nga gëm te sa jëfalin lépp loolu la wal iyaadu billaah boo ko fasee noonu ci sa xol yow yéeféer nga waaw moo tax loolu du côté boobu lay demee mais jaam bi mooy fexe malgré lu affaire bi compliqué compliqué ci moom parce que fa mu jóge moo sori ndax sori bu woon jàngaleem yoneen saa salaam léegi mu xam ko mais moom mooy fexe conformé wu fexe réformé boppam ba takkoog li nga xam ne moo ca lay amee ngërëmu yàlla ak ngërëmu wala lay kontaanloo yàlla tabaaraka ko taala ak yonentam alayhi salaam lii mooy ni muy demee te bu boobaa kooku sëriñ bi ko boroom xam-xam bi nga xam ne moo ko xamal mbir mi bu mu ko ko xamal rek bàyyi ko mu dem non parce que man na dem moom kese Iblis ñëwaat ci gannaaw na ko non yow dinaa répp yow lii ci nga amee lépp sa teraanga gi lu la kii kii sagaru bi bee bëgg bëgg bëgg tere naan ay yàlla nee la waxul dëgg waaw ah, waxul dëgg dalaa iñaane kese wala même mu xamee ne bon fu demee feneen it laaj affaire bi dafa leer nañ ci alxuraan ak sunna ba dem feneen xanaa moom te léegi moom ku bëgg ku la daganal am na fi ñoo xam ne ils sont prêts à daganal tout waaw comme liñ koy gisa ci ñun masala yi ñi nga xamante ne eh, eh, ci réewanu li nii ay nit yu taxaw ne boroom xam-xam lañ ne defar ay statut yoo xam ne ay président wala ay ay ay ay nit yoo xam nañ koy def ci benn place bu mag loolu dara newu ci ba président yooyu di ko def en tout bu dee dañoo tax ndax amoon nañ projet bi mais yéena leen gën a conforté ni boroom xam-xam yi waaw waaw muy boroom xam-xamu suu boroom xam-xam yu bon waaw yoo xamante ne ñooy dëgëral caaxaankat yi ci liñ nekk naan loolu dara newu ci waaw c'était pour ñu ñuy ragal ñu jaamu te fii kan lañ fi jaamu nangam ak nangam waxi caaxaan yooyu nga xam ne euh, ba fa suñu président ba woon euh, la ñenn ñi naan xërëbu <laughs> xati wakaam bi su yenn ñenn saa si ak yenn meer loolu lañ doon woowe mu nga fa ba léegi waaw doom def kooku la ngàdd doomam <laughs> ah, di joxoñ <laughs> eh, nga xam ne ñenn ñi naan loolu moo affaire lii la quoi xërëm bu dee xërëm xërëm naan ñeneen ñi naan dara new ci du xërëm lii kii la waaw nga di képp koo xam ne nee nga boroom xam-xam nga bu soutenir woon ba loolu am yow bokk nga ci nga xam ne kenn du la ëpp bàkkaar wal iyaazu billah te loolu kadib la loolu nar la waaw te loolu kadib la loolu nar la kon loolu bu leeree waaw loolu bu leeree mooy yow buur bàyyi waa ji mu dem bu ko bàyyi mu dem non fexeel nga jox ko solution fexeel nga utal ko solution utal ko solution moo tax Mawlana Ibn Abbas waaw ni'ma talib waaye wa nu'al waaye ni'mal muallimu alayhi salaatu wassalaam ëskey taalibe bi muy nambaas waaye ka ko xamal muy yonent bi alayhi salaatu wassalaam nim jàng lépp waaw bi gisee waa nekk ci état boobu ak njàqare gu rëy mu wutal ko solution parce que l'islam la quoi c'est pas ay ah, eh, eh, eh, dangam bu la nee bul def lii après dana la defal leneen parce que nit mënoo ko tere dara ba pare après nag mu war a croiser les bras di di di di naan air déedéet gis nga boo fattul waxtoom yi ci lu am solo shayatin yi mbokku iblis yeeg caaxaankat yi daal di fatt li nga xam ne mooy daal di jël remplir place am boobu ci caaxaan waaw bari na ñoo xam ne caaxaan li ñu nekk xam nañ ne caaxaan la mais en fait bàyyi ko tëleel parce que xam na lu tax ne seen bakkan làggi na ci mais c'est que dañu amul solution de la même bu dee ki da nga mooy bu bàyyee nii toog après du def dara quoi waaw lii di xew ci télé bi caaxaan yi fi ne bàyyi nga ne ko waaw xamal ko luy wane ni lii daa xaram nga koy xool mu bàyyi mais sa waay bu dee waxtu woowu. fexe woo ko remplir leneen mu remplir ci leneen waxtoo bu toogee tuuti day ennuyé ci kër après buy taalaat télé bi sax nekkaat bi ci mbir yi mais kenn doo ci man dara parce la nature a l'horreur du vide <laughs> voilà comme bi nasaraan bi yox waaw gis nga borom bi doomu aadama yi il faut mu am ci lu ñuy ne lu leen di préoccuper waaw bés boo bàyyee occupé taawu gone yi wala ñenn ñi nit ñi même mag ñi ci lu am solo Iblis ñëw remplacer la ko lu bon moo tax borom masaalik a cheikhu ahmadul xadim alayhi ridwanul baaqil doon wax wa amiril awqaata bin nawaafil ba'da ba'da euh, faraa'idi bila ta'afuli waaw <laughs> mu ne feesalal feccil feesalal rembatalal al awqaata sa waxtu yi sa waxtu yi feesal ko bi nawaafili ak di ay naafila bi nga paree baadal faraa'id ginnaaw sa farataay jëmm yi la yàlla te gis nga bul bàyyi temps mort booy bàyyi temps ci iblis bi ak waaw booy bàyyi rek muy ñëw jullit bi da war a régler sa àddina waaw li borom bi ne kulla yawmin huwa fi sha'n yow da war a fexe tendre ci waxtu wu nekk amal lu am solo ci waaw sinon booy bàyyi vite iblis di ñëw ak xalaat yi lii daal lii nangam ak nangam kii yo kii nga nekk nag yoo xam ne laa yusminu wala yughni min ju' waaw reggalut tus te du jariñ koo xam ne dafa xiif mar bi waaja dee dara waaw kon loolu ibnu abbasin radiyallahu anhuma loolu la xam moo tax bi waaji ne kiiwee mu utal ko solution de rechange leneen ne ko defal leneen waaw waaw <laughs> gisoon nañ ko fi lu bari xaalis yu bari peut-être taxawuñ ci woon yeneen saa sam biñ ne iyaakum was-su'udaat waaw iyaakum wal juluus bi mooy tëdd leen di toog ci ci ci yi bokk buntu kër yi waaw hadith sayna Abu Talha ñu ne ko ah waa yoneen saa salaam waa yoneen saa salaam ah ñun daanaka suñu buntu kër yi ñun defuñu fi lu aay ah waaw ah mu ne leen imma laa bu dee ne manu la ñàkk ngeen toog fa addu haqqaha waaw na joxe ay àqam allahu akbar kon lool la <laughs> lool la muy raddul basar sadd saw xef wa raddu salam ku la fi nuyu nanga ko fay wa husnul kalam ak wax ju teey lii nag ko mooy amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar bañ ne mel ni mbir mi mënuñu koo ba yeneen saa wax leen nag kon nan ngeen fiy newee ngir mu baax parce que bu ngeen ko bu leen joxul woon lool Iblis mooy remplir même bu dee ñoom xam nañ ne newuñu woon ci ñu wax nee na ko dañuy waxtaan bi suñu mais jaam ak Iblis <laughs> Iblis wóoru yenn saa sam xamal leen kon doxal leen lii te lu fekk mu ñëw di leen ko tere dàmbale mooy wane ne foofu am na danger bu fare waaw waaw ba taw kaw ba ñëwee tuur ndox ci jàkka ji. saaba yi ñëw jug nar dane da'u la tuzrimu la taqta'u alayhi bawla bàyyi leen ko waaw laissez-le tranquille bu leen dog ci moom ay mbéewalam ay tuur ndox bu pare mu ñëw wax moom xamal ko ne ko fii du pour loolu waaw ba pare ñi mu ne woon bàyyi ko fa daa bi zanubin min ma fa uhriq alayhi mu dem demander ñu andil ko baat boo xam ne ci ndox mu jël sotti ci wan leen ne bu ëllëgee ku mel nii nii lañ koy faje du fekk ko fa muy defalu du noon di ko dóor muy daw tuur ndox yi géegi dina bari fépp ci jàkka ji léegi daf fi ñu war a nettoyer dina bari te tamit am alma'u aziz ndox dafa jafe ci jamono ci ci ci contre yooyu jëm bërëb yooyu ba pare kon bu boobaa benn bërëb fi nga waroon nettoyer bu doon na ko bàyyi ba mu pare muy benn yow fu bari ba pare yéen ci mu ne muy muy moytoo ko fente mais mbéewalam yi sawam yi daal di leen laal seen yére yi nag mu dégâts yu bari yooyu yëpp mu xamal leen ne kon nii la ñuy jàng waaw nit buy def loolu noonu man ngaa xaar après ngir defar ko waaw muy loolu waaw abadatul awsan yi bi leen borom bi waxee ñu génn ci jaamu jaamu ay ay seen seen si xërëm yi lu mu leen yóbbu wéetal yàlla waaw wéetal yàlla feetu païen yi ñu amoon bu nu mee baleen da leen a utal tabaski ah Aïdul Adha ak Aïdul Fitr mooy loolu il faut mu loolu nag ñu bari bu dee jàngalekat yoo xam ne loolu dañ cee bàyyiwul xel léeg-léeg yi tax gaay yi seenum njàngale lu ñu ko déglu loolu la parce que moom waa ji daleen leen xam da leen kii bañ bàyyi. après mu bàyyiwaat leen loolu gaa yi tombalaat sa lam leen doon tere ak lam leen fekkoon léegi waa ñoom looy lañ mel nangam alors que yow yaa desee digg njàngalem yonent bi alei saatu salam moo tax Mawlana Ibn Abbas radiyallahu anhuma mu ne waaj ah bi mu gisee waajeek réaction ma ne ko tampiyo way seetal nooy defa dëgg ngeen di bañ <laughs> dëgg daal wax naa la ko léegi yow yaay seetaan voilà kantaan nanu koy appliquer loolu je m'en fous man xaw ma déedéet <laughs> doro ndax in kunta la budda fa'ila fasna'i wa ma la nafsa la bu ne daal man da ñàkk nga defar yii bu dee daal man da ñàkk nga léegi sa loxo ak image yi ngay defar mais defaral yeneen voilà fasna'i shajar defaral garab wa ma la nafsa la ak loo xam ne amul bakkan nga xam ne amul ruux nga xam ne loolu c'est man nga defar ay image yu rafet dij la bi comme ñu nga <laughs> Irak dessiner dij la bi le le tigre et l'Euphrate waaw dessiner ay kër yu nekk ci wet gi tableau yu mel noonu koo ko jaay boo maytul mu jënd ko décorer ko këram <laughs> waaw dessiner lu la neex bu neexee sa kaaba gi nga dessiner waaw <laughs> parce que maa laa ruux dessiner garab ci xeetu garab xeetu garab yi ñu ñuy ab loolu lépp nga gis ne domaine la boo xam ne bu yaatu boo xam ne nit ki mën na cee liggéey boo tax nit bu nee ci lu njaay mu xaraam wala yu mel noonu euh, di jaay sàngara am entreprise boo xam ne lay distribuer ay sàngara di jaay yow boo ñëwee ba xamal ko lool fexeel nga ne ko léegi. bu ko ne rek kii après bu war a machine yi léegi bu dee machine yooyu lim gën a jege ci lu dagan mooy defar jus de raisin nga ne ko léegi da ngay defar jus de raisin voilà nga xam ne dina soriwul ak biir jóge te loolu dagan na defaral jus de raisin waaw di ko jaay ay canette yoo xam ne moom ngay jaay wala defaral soow defaral meew defaral leneen defar c'est des boissons nga xamante ne nii euh, l'agro business côté l'agro alimentaire côté boobu tu travailles là-dessus mais ce qui est sans oho loolu kenn du la fexe naan la léegi dañuy fexe quand même yeneen saa saa waxoon li ñu rëbb ci sàngara ka koy nalak ka koy jaay ka koy transporter loolu ñu fexe koo mooñ ba mu dëppoo bakkanu nit ñi loolu mooy la def c'est le contraire sàngara moom doo ko mën a tee def nga ci raisin ji yow da amoon ay tool yoo xam ne ñoom am nga ñoom ay ay ay ay accords yu baax te raisin la te gars yi jus de de de raisin yi dañ koy naan dañ koo dañ ci dañ ci kii mais defaral raisin léegi nag raisin la nga ne leen léegi man jus de raisin defar mais plus de cent voilà mooy noonu mooy am jàngale te moom la Mawlana Ibnu Abbaas radiyallahu anhuma def fii léegi kon. ci gàttal kon tax taxrij baango kon hadis bii ni exactement mille sept cent quatre-vingt ki indi nii kaddu mooy imaamu muslim ak sëriñam al imaamu ahmad noona bu ne muttafaqun alayhi mooy euh, euh, kii la num tudd euh, boobu al imaam al al al Euh, indi na ko ndax même xadis bi la ah kàddu yi rek ñoo wute waaw même xadis bi la bii wëg bii ñëw ak bi fi te teñ gis ko sànq moom lañ gis Ibn Abbas moom lañ di ndax boo gisee moom la euh, Sa'id ibn Abi al-Hasan bi nettali yii yëpp moo ko nettali te gis nga c'est la même chose mooy euh, kaddu yi fee rek daa wute ak kaddu imaamu Muslim yi sinon c'est la même personne parce que gis nañ imaamul Bukhari yi da ne kuntu inda radiyallahu anhu wa idha ta'a rajulun fa qala ya abal abbas inni insanun innama ma'ishati min san'ati yadi wa inni asna'u hadhihi tasawir voilà kon loolu la wallahu ta'ala alam c'est le même hadith voilà kon nag euh, wallahu ta'ala alam léegi nag ñu jël bu mu jëli te mooy bii rek mooy moom la mooy même hadith bi rek te boobu defoon nañ taxrij bi ndax romboon na mais <coughs> nañu ko jàng xool après daal di teg li nga xam ne mooy suñu euh, kii bi insha allahu taala mooy suñu taxrij bi après nag bii di ñëw nag ñu dugg nag ci aali xëli kalaj gi saway <laughs> mooy léegi e e lii nag mooy masala yi nag daal di war a ñëw kon mille mille mille six cent quatre-vingt-un mu ne wa anhu mu ngi jële ba léegi ci moom muy Abdallah ibn Abbas radiyallahu anhu annahu qaala nee na mu ne sami'tu dégg naa rasuulallah dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam yaqulu mu naan man sawwara suuratan fi dunya kullifa an yanfuxa fiha ruux yawmal qiyaama wa laysa binaafiq muttafaqun alayhi mu ne moom Ibn Abbas nee na radiyallahu anhu annahu qaala mu ne sami'tu dégg naa rasuulallah dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam yaqulu mu naan man sawwara képp koo xam ne defar nga. représenté nga suuratan ab image fi duniyaa ci àddina gu doyet gii da gaaw a jeex kulli fa dees na la yenn waaw chargé la an yan fuxa nga daal di ciy ëpp fiihaa ca loolee nga defar ar ruux li nga xam ne mooy ruux te lool hadith ibn Abbas version biñ ci génne sànq mooy wane ne kon Abdullah dessin kon yi ñu tere wala boog sculpteurs yi ñu tere wala lu mu ci ban di demee ni ko nit gisee wala lu am takkandeer ak lu ko amul wala dessin kese mooy boo xam ne suuratu xayawaan la mooy loo xam ne day dund am ruux nit walaw fas wala animaux yi wala yooyu la loolu lañ tere mais bu dee yeneen yi loolu kenn terew ko moo tax mu wax waa ji defaral garab defar ak loo xam ne amul ruux comme yeneen tab bi alayhi salaam ne man sawara képp koo xam ne représenté nga defar nga suurat na ab ab image fi dunya aj loo xam ne mooy lu am ruux luy dund kulli fa dees na la rek yenn yan yan fuxa fii a ruux nga ëpp ci ruux ndax yooyu ñoo nangu ñoo am ruux waaw yawmal qiyaamati bésub taxawaay ba walaysa bi naafix te waa ji nag mukk mukk mukk mukk mukk mu man koo def mu man ci ëpp ruux mu ne muttafaqun alayhi hadis bi al imaamu al Buxaari na ko noonu al imaamu Abul Husayn Muslim ibnul Hajjaaji al-Qushayriyu an-Naysaburiyu rahmatullahi alayhima bokk nañ ko solo hadis bi comme niñ la ko waxe sànq romboon na hadis mille cinq cent quarante-quatre ci chapitre deux cent soixante-dix non deux cent soixante baabu tahrimil kadhibi foofu mu ne woon wa an ibni Abbaas radiyallahu anhuma an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala man taxallama bi xulmin lam yarahu kullifa an yanqida bayna shaciratayni walan yafal wa man istamaca ila xadiisi qawmin lahu kaarihuuna subba fi udunayhi laanuku yawma alqiyaama wa man sawwara suuratan uddiba wa kullifa an yanfuxa fiiha ruuxa wa laysa binaafiq voilà boobu rawahu Tirmidhi al Bukhari la waxoon mën la woon loolu muttafaqun alayhi la sax hmm? moo tax foofu dana rawahu Bukhari fii mooy muttafaqun alayhi waxoon nañ la dina ñëwaat hadis mille six cent quatre-vingt-un moo nekk nii gisoon nañ taxriij bi ak lépp luñ ci waroon a gis xanaa pour jeexal suñu bunt bi muy ñu def li nga xam ne moom lañ doon gis muy lëkkaale ma bunt bi après nag ñu door a dugg nag bii di ñëw nag mu nekk nag masalaay suura yi ñu ñoom al imam Abdul Barr ñoom imam al-Hafiz an ñoom al imamu ñoom Cheikh Muhammad Taqi al-Uthmani rahmatullahi alal jami' ah alhamdulillah ah léegi mooy ana lëkkaale suñu xadis yii nii dañ naa le premier hadith ibn Abbas ibn Umar bi inna alladhina yasma'una hadhihi as-suwar yu'adhabuna yawma al-qiyamah yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum mu ne ñi nga xam ne ñoo defar image yi dañ leen di buggal yawmal qiyam di leen wax aywa dekkil leen li ngeen bind dañ naan loolu kon le fait que mbir moo xam ne boo ko defee dañ lay mbugal day waral ak mbugal yawmal qiyam te waxoon nañ li nga xam ne bàkkaar bu mag li Ibn Abbas doon wax radiyallahu anhu mooy loo xam ne daa am rëbbu àddina wala alaaxira wala mbugal wala sànjum yàlla àddina wala alaaxira wala ñoom ñaar te bii gis nañ ni mbugal la ci borom bi la yoneen saa sa wax ne ñuy def loolu loolu lañ leen di mbugal yawmal qiyaam nga xam ne kon lool dafa xarab bu imaam ne tahriimi kon loolu dafa xaraam taswiiri alxayawaan ndax nee na ñii def lii dañ leen di ñi koy defar dañ leen di mbugal kon nag ñu defar loo xam ne tey hadith Ibn Abbas moo ñuy wan ne loolu du n'importe quelle wala dessin Euh, la ñuy wax mais mooy li nga xam ne dafa am ruux hadith sayyidatu Aisha bi radiyallahu anha moom lëkkaaleem ak suñu bunt bi di wane loolu daa xaram ba léegi mooy le fait que yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba mu gisee image bi im ne damaa yonent sallallahu alayhi wasallam dafa dëgmal qadima rasulullah sallallahu alayhi wasallam safar fekk maa ngi muure sama benn euh, aspa aspantara wala benn koo xam ne fu may def sama bagage yi euh, ab sër boo xam ne ab rideau boo xam ne daa am ay dessin yonent bi alayhi salaam ay image ba mu ko gisee xar kanamam daal di soppeeku ba ñu njëkkee gis xari hadis euh, boobu hadis six cent cinquante dane yonent bi alayhi salaatu salaam da koo dagg waaw yemul rek ci euh, euh, après bon mu ma ma gis ne mer na walla boo xar kanamam soppeeku na non non non non dane talawana hatakahu hatakahu wa talawana wajhu waaw da koo xotti moo Imaam An-Nawawi ne woon hatakahu ay afsada suura afsada suurata allati fii dafa yàq dessin bi nga xam ne moo ne woon ci biir ci rideau boobu kon mooy le fait que ala la quand même yeneen saa sa ñëw xotti ko ba pare mer te yeneen saa sa ñëpp xam nañ ne du mer ñoom Sayyidatu Aisha wax kaana yaghdabu lillah wa yarda lillah da doon mer ngir yàlla doon gërëm ngir yàlla kon bu meree. ah mooy lii neexul borom bi moo tax ba pare yemul ci mer kese mu xotti ko kon loolu di war ne loolu dafa xaraam benn léegi hadith Ibn Abbas mille six cent quatre-vingt lan mooy lëkkaale mag suñu bunt bi di wax xaraamal di defar ay portrait yoo xamante ne wala ay dessin wala ay statue yoo xamante ne ci nit la wala luy dund wala ab rab wala yu mel noonu mooy Ibn Abbas nee na yeneen saa saa nee na kullu fi naar <laughs> képp kuy defar yooyu safara nga ji mu mu jóge mu bokk ak ki ak hadith ibn Umar bi mooy koo xam ne yow borom bi yeneen saa sam tëkku na ne kooku safara la jëm waaw ba pare ñu lay mbugal loo xam ne dañ lay def mbugal loo xam ne mooy manoo ko du façon manoo ko def mooy ne la nga defaloon utal ko ruux waaw ba pare boo ko manu ñu dekki lool defal ko borom bi defal loolu ruux ba pare loolu li la tourné retourné bi ko bëggoon waaw loolu di bi muy hadis 1681 man sawwara suratan fi dunya kulli fa an yanfaqa mooy ku def loolu lii wane daa xaram mooy yawmal qiyaam dañ lay teg buggal boo xamante ne du toute façon manoo fexe ba def ko mooy dañ lay charger loo xam ne taklifu ta'jiz mooy dina chargé loo xam ne c'est pour lottu la mais xam nañ ne manoo àddina manu la neex ka kii ba nga man ko dañ lay lottuloo ne la defal yi par force ëffal ruux fan ngay jëli ruux gooy óof ak foofu yow foo xam ne maal bi nga doon am maal ak banun yow ma laa yan faxu maalul balaa banun alal yi nga xam ne sax borom bi mayoon na la àddina fii nga war ko masulaa may sax àddina ngay am ruux booy def ci ci mbindeef yi ci ci ay mbir mayu la ko àddina bi nga xam ne moom borom bi ci mbaaxam ne jël ay mbir bi la ko askane la yow doomu aadama bi moomale la ko ci mbaaxam bu dee yooyu nga manula am yawmal qiyaam yow waaw bis bi nga xam ne dooma ci ay alal ak yooyu du jariñ du ngeen ko gis waaw waaw bis boobu moom loolu xew yow bu dee fii li nga fi mënoon a am sax ëllëg mënoo ko am mais léegi dama lay laaj li nga mënuloon am àddina nag ëllëg di ko am muy ruux léegi ñu lay mbugale ci loo xam dañ naan la ci ruux tànk kii ñu lay mbugal waaw dañ koy kulli fa an yanfuxa fiiha ar-ruuhu yawma al-qiyaama wa laysa bi naafix te loolu du ko mas a loolu di wane ne vraiment lii mooy mbugal yi nga xam ne c'est avilissant quoi mooy dañu may teg loo xam ne ci loo xam ne nag maa ko lëgéey ah yaa ko ja jab bi moo ko travaillé moo ko lëgéey waaw ci lu bon borom bi faye ko ko ci maaruteem ne ko léegi damay lay laaj nga utal ko ruux te loolu du walaysa bi naafix moo tax yeneen saa sam joxe rek ne kooku moom de façon man ko du ko man amul dara nu mbir yi sotteekoo ba man muy wane kon loolu bugal goog nit kiy nekk ëllëg te li ko waral mooy lii kon loolu nekk lu dul lu xaram kon nag suñu lëkkaale suñu xadiis yi wal hi ay ëllëg hamdu wal minna mu ngi noonu léegi nag insha bii di ñëw <laughs> bii di ñëw nag ñu daal di nag ñëw nag ci suñu masala yi nga xam ne buñ ko gisee moom